rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyâdous-Sâlihîne min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saalis baabu sabr wa an Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kaana ibnun li abi talhata radiyallahu ta'ala anhu yashtaki fa xaraja abu talhata fa qubida as-sabiy falammaa raja'a abu talhata qaala maa fa'ala ibnii qaalat ummu sulaym wa hiya ummu as-sabiy huwa askanu maa kaana fa qarrabat lahu al-'ashaa' فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وار الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة ihmilhu hatta ta'tiya bihi nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa ba'atha ma'ahu bitamaraat faqaala ama'ahu shay' qaala na'am tamaraat fa'akhadhahaa fa'akhadhahaa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam famadaghahaa thumma akhadhahaa min fiihi faja'alahaa fii fii as-sabiyyi summa hannakahu wa sammaahu abdallah muttafaqun alayhi wa fii riwaayatin lil-Buxaari rahimahullah qaala ibnu Uyayna faqaala rajulun mina al-ansaar fara'aytu tis'ata awlaadin kulluhum qad qara'u al-qur'aan ya'nii min awlaadi Abdillahi al-mawluud wa fii riwaayatin li Muslimin rahimahullah maata ibnun li abi talhata min ummi sulaym fa qaalat li ahlihaa laa tuhaddithuu abaa talhata bibnihi hattaa akuuna ana uhaddithuhu fajaa'a faqarrabat ilayhi cashaa'an fa akala wa shariba thumma tasanna'at lahu ahsana maa kaanat tasannacu qabla dhaalika fa waqa'a bihaa فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم قال لا فقالت فاحتسب ابنك قال فغضب ثم قال taraktani hatta taraktini hatta idha talattakhtu taraktini hatta idha talattakhtu thumma akhbartini bi ibni fantalaqa hatta ataa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa akhbarahu bima kana faqaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam barakallahu fi laylatikum qaala faxamalat qaala wa kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi safar wa hiya ma'ahu wa kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idhaa ataa al-madiinata idhaa ataa al-madiinata min safarin laa yatrukuhaa turuqan fadanaw mina al-madiinati fadarabahaa fadanaw mina al-madiinati fadarabahaa al-maxaad فاحتبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى taqulu ummu sulaym ya aba talha maa ajidu alladi kuntu ajid intaliq fantalaqna wa darabaha almaxaadu hiina qadima fawaladat gulaaman faqaalat lii ummi ya anas laa yurdi'uhu ahadun hatta taghdu bihi hatta taghduwa bihi hatta taghduwa bihi ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam falamma asbaha ihtamaltuhu fantalaqtu bihi ila rasulillahi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa dhakara tamamal hadith kon insha allahu taala gis nga hadith bu gudd na <laughs> ah voilà loolu hésité wax nañ ko jàng far tàmbali rek dem xam ne euh, dellu gannaaw moom daanaka jaru ko ah <laughs> kon mu ne ba léegi ci buntub tuub mu ne hadith numéro 44 ñeent fukk ñeent mu ne waan Anas mu koy jële ci kii saxaaba bi mu jële woon hadith bii weesu Seydina Anas radiyallahu anhu yàlla na borom bi gërëm gannaaw qaala neena. kaana li abi talha mu ne kaanoon na nekk nekkoon na ibnun benn doom li abi talha muy abi talha al ansaar yi nekkoon baay jiit leen lan mooy baay jiit leen mooy ci nga xamante ne Seydina Anas parce que Anas baayam muy Anas ibn Malik Malik boobu euh, dafa bañoon lislaam bañoon l'islam bañ gu yéeme ba moo tax bés bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam ci lay gàddaay ñëw Medina war a dugg Medina moom la ne moom moom moom moom ak yonent bi alayhi salaatu moom bokk nekk benn dëkk man da ne waaw tellement ni mu bañ a woon yonent bi alayhi salaatu salaam wal iyaazu billaah ak lislaam te xamalu leen dara kat day dégg rek <laughs> parce que boobu yonent bi alayhi salaatu salaam gàddaay bu loolu Medina ah léegi bi nga xamante ne nii loolu am na moom mu gàddaay dem yoonam dem Sham ba fa la haythu halaka foofu la génne àddina moom bàyyi say naanas contrairement ak frère am bi ah muy Anas ibn Nadr waaw mooy Anas ibn Nadr dafa am frère bu tudd Anas ibn Nadr waaw Anas ibn Nadr boobu moom la tudde doomam jii di Anas mii ñu xam <laughs> waaw moom mu dem Sham Anas di Malik ndax bañ a nekk ak Yonent bi ci benn dëkk wal iyaadu billah wal iyaadu billah léegi nag yaayam moo doon Ummu Umm Sulaym la tuddoon ah, bint Milhan radiyallahu anha léegi moom euh, après la ko Abu Talha bi benn saxaaba Zayd ibn Sahl Seydina Abu Talha daal di koy denc ginnaaw gi loolu moo Anas nekk bàyyi jiit mooy Seydina Abu Talha bàyyi jiit lépp mooy moo denc yaayam ginnaaw gi euh, Abu Talha mi léegi nag mu ne kaana nun li Abi Talha nga ne waa mais fii wax na bàyyi sax am nga kàddu yaa ngi fàttaliku bi ñuy door a tàmbali na ah, ngeen wax arab bi duñu wax bàyyi yaa kii kay baax na kii baayam bii nee Abu Talha mooy baayu ba ah ma ne non Abu Talha yow noo ko nar a féetee <laughs> ab abi sama baay Talha non waxul lool de <laughs> waxul ne kaana nekkoon na ibnun doom li abi ñeel sama baay bi nga xam ne moo tudd Talha déedéet <laughs> non non Abu Talha dàkkanta la wax naa la la tudd al-Ansari hein Zayd di doomu Sahl sauf que dàkkanta ay Abu Dujana Abu Abdillah Abul Qasim Abu Talha <laughs> kon kaana nekkoon na ibnun doom li Abi Talha te ñeel Abu yastaki boo xam ne da doon da mooy dafa feebaroon loolu lay wax yastaki mooy daa feebaroon dafa woppoon voilà bu dafa woppoon fa xaraja abu talhata fa qubid fa qubida as-sabi léegi sayyidina abu talha radiyallahu ta'ala anhu bi xam ne ci la voyage yi ah ñu daal di borom bi daal di faat mooy jël doom ji ab ab am jot waaw ab ab am jot dafa génn dem euh, voyage bi muy ñëw ñibbisi fekk ki nga xamante ne nii mooy euh, doom ji faatu doom ji nag mooy kan en tout déggoo woon benn bés bi ñuy wax naan ay abu yooyu tekkiwul ne nit ki day am doom wala dee ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwoon na kër ñoom Anas di wax rakkam bi ya Aba Umayr maada fa'ala an-Nughayr yaa ngi fàttal ma ah, waaw mooy xale ba mu ñëwoon kër ñoom Seydina Anas mu tilis su toog fee mu ñëw di wax ak moom alayhi salaatu salaam waaw xatta xale yi waaw ci la bokk dugg ci kër nuyu ñëpp bàyyi gone gi non non non ci la boo gisee mu triste da war a dem wane yow li ko laal waaye euh, laal na la nga waxtaan ak moom waaye bàyyi leen fee du ngeen leen faale mel ni ay ay kaas lañ ci kër gi. wala ay kopp yoo xam ne dañ leen a teg fee meuble lañu déedéet waaw kay Abu Umayr boobu nag moom la waaw mooy Abu Umayr boobee moom moo génn àddina nag waaw léegi moom moo doon xale bii moom la woon moo feebaroon fekk bàyyam daal di génn daal di tukki moom la naañ fa xaraja Abu Talha fa qubida gone joogu di Abu Umayr ah borom bi daal du koy jël leene fa lamma raja abu talhata bi sayna abu talha radiyallahu anhu daal di ñibbisee xaala mu ne mu laajte maa faalam nii waa sama doom ji moom baa mu ngi tane ndax yëgoon na ne bi muy dem bàyyi na ko mu feebar mu sama doom ji mu ngi féex ah xaala ummu sulaym soxna si di yaay sayna anas tay soxnaam bi ummu sulaym sunu yaay ummu sulaym radiyallahu anha ne moo mu ne wa hiya ummu sabi te moom mooy yaayu xale bi faatu muy abu umayr moome mu ne abu talha tontu ko ne ko huwa askanu ma kaan mu ngi ci ni mu gën a dale waaw nu mu gina a dale ci la ne ci xaal bu gën a ci la ne sa doom ji fa qarrabat lahu al asha mu daal di koy waajalal jegeelal ko li nga xamante ne nii mooy euh, reer bi waaw ndax ngoon la ñëw fataasha mu daal di reer ah ba guddi jotee suma asaaba min ha ñu dem tëddi mu daal di séq ak moom li euh, ñaar ñuy sëy di séq ci guddi waa ci guddi bu ñu nee ci guddi nag nga foog ne lool guddi kese la maanaam nii rek nisaa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna shi'tum la borom bi wax seeni soxna yéen seeni tool lañ dikkee leen seen tool fu leen neexee amul ay heure amul naan non heure bii lañ koo si benn heure lañ si bëgg <laughs> loolu amu ci <laughs> waaw bii daa tombé mu nekkoon guddi voilà mais nit ki mën naa jotee soxna euh, heure bu ko neex voilà amul ay heure bii de bon. yaakaar naa ñëpp xam na li wax ba koor bi tamit waaw il faut barki yàlla boo lee boo leeral am des wo bëccëgu weeru koor ah, ah non bi koor gi tàmbalee bi xajaar ba ba ba fajar jotee bëri dini si duggee waaw intervalle boobu moom dafa xaram waaw <laughs> mu ngo lool nag daraa ci newul yeneen heure nag kon mu ne summa asaaba minha gis nga waxu teggin yi waaw lii képp képp kenn ci ñun moo mën a toog di déglu xadiis yi ak doomam waaw ma ma mais pardon mais mooy dëgg nga nekk ci dugg telenovelas yi telenovelas yi quand même man nga ko seetaan ak sa doom man subhaanallah hada hada qawlu batil doo bàyyi wax lu ñu demee lu <laughs> mu demewul telenovelas loolu mooy muru amoo amatul mbañu Usaama ko wala leen film yoo xamante ne ñii ñi fii la ñuy nekk ci nga naan ba ngaa ko di ko seetaan ak sa doom ah non ça da nga ma la exagéré yow attention xam nga ne dëgg waaye loolu daa bokkul nii parce que lu tax ngeen ah kon léegi ngeen miin ko loolu wanewul lu dul jikko yu yàqu naa leen man ñu ne mooy nit ku normal nit ku normal. bu normalee loolu am na kersa bi toog ko xoolal ba ak ak doomam sax alors que hadith yi dañ lay wax ci yu dem ci yoo xam ne ci sëy la ci sëy la jëm yow yaa paabeeg doomam ak sëtam mën nañoo toog di ko déglu waaw non teg gi na ngoog <laughs> hunal adab ya hadith yi fi la teg gi ne kon nag mu ne ah mu joteeg moom kon ci guddi gi falamma farax bi nga xam ne nag ci la pare ba faj soxlaam ba ñu paree ba kii yëpp mu ne ko rek <laughs> soxna si ne ko muy Ummu Sulaym <laughs> radiyallahu anha waaru sabi ne ko ah sa doom ji nga doon laaj nag denc nañu ko mooy suul nañu ko voilà mooy denc génn na àddina bañ suul ko léegi nag yeneen riwaay dina leeral affaire bi falamma asbaha bi nga xam ne ci la xëy moom se falamma asbaha abu talha bi nga xam ne ci la sayyidina abu talha radiyallahu daal di xëyee ca suba ga nag ata rasulullah ñu daal di dikkal ndawal yàlla li nu mu gën a gaawee fa axbarahu mu daal di koy xabaar yi gis nga yonent bi gis nga saxaaba yi ñoom lépp lu masa ci seen diine ci yonent bi alayhi salaatu salaam même seen mbiru àddina ak lépp ci moom lañ jëm waaw bu ñu amee waaw waaw ñoom ñoom amul ay ay ay boo def lu la neex après ñëw di di di di di ba ko ngay door a wax ngay door kii di jéem expliqué déedéet waaw déedéet ñoom moom melu ñoon noonu déedéet ñoom moom ci yonent bi alayhi salaam lañ doon allahu akbar ñii ñoo ñoo xam walaw rudduhu ila rasuli wa ulil amri minhum wala alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ñoo xam de waaw ñu daal di ca ba mu xëyee Abu Talha ja saasi mu daal di dem ci ki nga xamante ne nii mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa axbara mu daal di koy xabaar li nga xam ne moom la ko soxnaam wax ak li xew ba doomam ji Abu Umayr génn Euh, fa qaala yonent waaye saa saam ne ko aarastumul layla moo est séq ngeen dara ci guddi gi xoolal kàddu yi aarastumul layla est-ce séq ngeen li ñaar ñuy sëy séq ci guddi gi qaala naam sayna Abu Talha ne ko waaw dañ ciy gis ni laaj yu mel noonu ci diggante couple wala ab nit nga laaj ko yu mel noonu kii jàngale bu dee fekk loo xam ne acte diine da cee war a génn loolu du ñàkk teggin du dugg ci lu saloon yeewu déedéet waaw xam nga léegi mooy on est infecté par les idées de politiquement correct ak yooyu nga xam ne du dara ba tax ñi nga xam ne sax ñoom ñooy wax ci diine léeg-léeg dañuy bañ a wax li ñu xam ci diine ak li leen diine jàngal ñu teg ko fee di topp lan l'avis l'opinion opinion bi mooy daal population bi nit ñi ñu ñi nga xam ne xamuñu en général lan la ñu gisee mbir yi déedéet ñooñu du ñoo jiite nit ñi wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun ñooñu ñoo war a jiite ñi borom bi jox xam-xam bu leer waruñoo toog ci seen xam-xam di doxe l'opinion parce que ñii lii lay xalaat déedéet mukk waaw. ñoo xam ne bala ngaa wax yow dëgg bi réew mi ñemewoo wax dëgg parce que eh, bala ngaa wax ak yaa ngi xool opinion bi fan lañ àndal nit ñu bari ñu fan lañ àndal nga door a wax kooku di jaay jëf ci xutba di jaay jaay naan dëgg rek lay wax. même boo xamee ne dëgg ji féetewul seen côté doo ko ñemee wax waaw di la wax di di di la ci réseaux sociaux yi nekk ñu lay tudde traite ñaar waaye nañ la tudde traite après yow àndal dëgg fu mën a nekk waaw bul seet kan moo ànd ak moom kan mooy ànd ak moom kon la neexal déedéet. waaw ñi am boroom xam-xam yi waruñoo nekk di topp ñi nga xam ne xamuñu waaw loolu mooy nga jël ah wara ishaat yi waaw da ngay jëlee gëléem kii kii sàmm ay gëléem wala ay moo leen war a sàmm wala xar yee ko war a sàmm mooy nga jël ko ci kanamu góob bi jël charrette bi nga yow yow yow yow nga teg charrette bi. jël fas wi yeew ko tegtal ko ci armée yeeg yooyu yëpp yow defoo ko nga jël sareet bi jiital ko ba pare ne da ngay takk fasoo ca gannaaw kooku muusu mooy alhamdulillah réew moom xam ne ay boroom xam-xam jiite wuñu ko ne ñu wax dëgg amul njariñ ay musiba kese la ñuy nekk ak naxante waaw alhamdulillah yii du ay waa ji lu tax ñoom muy laaj yi quoi maa ngi dem di kii mu may laaj ndax jote nga ak sama soxna mais loolu qu'est-ce que est-ce que affaire am la affaire am la fii fii parce que yaa bëgg a xam noo boo bëggee xam bëgg a àtteeb diine mu am loo xam ne moom il faut mu xam est-ce que loo am na ba pare dala koy laaj loo xam ne c'est intimité la ce n'est pas dafa fumiste waaye bu boobaa benn affaire am na il faut boroom xam-xam boobu mu nekk koo xam ne ku mag li mu doon le digne de confiance bañ li ko ñi nga xam ne ñooy ñëw di laajte di wax mu ñëw di ko divulguer feneen amu ci droit. bu dee day jàngale wax duñ mën a général waa loolu mën na ko parce que day jàngale mais du tudd wax indice yoo xam ne daanaka ku muusu sax xam ne diw wax mbir mi daa mel ne diw la loolu nag waru ko waaw dafa war a nekk amin digne de confiance ku wóor ku ñu wóor ma'mun ku ñu wóolu la war a doon kon nag yonent waaye saa saa ne ko ah ah restum layla est guddi gii biig biig est-ce que séqan li ñiy sëy di séq qaala naam saydna Abu Talha ko aha mu ne qaala allahumma barik lahuma mu ne allahumma esa borom yonent way sa saam leen barik lahuma yal na nga leen barkeel ñoom ñaar ci seen guddigoo gee yal na ci doom ju baax juddoo yal na ci li nga xamante ne nii mooy progéniture bu baax daal di génne allah oh, allah oh ak yàlla yonent bi alay saat a leen ñaanal lii léegi nag nga ñëw xool <laughs> kaay xool <laughs> mu ne fa waladat gulaama hadis bi fii nii dafa tënk après dina ko leeral ci liñ jàng sànk mu ne mu daal di sayyidina sayyidatu ummu sulaym daal di wasin doom mu daal di wasin am benn doom bu fa qaala lii Abu Talha Seydina Anas radiyallahu anhu nee na sama baay jiit la bi di Abu Talha Zayd ibn Sahl radiyallahu anhu mu ne ma ihmilhu hatta ta'tiya bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ne Seydina Anas jëlal liir bi ba niñ koy yóbbule yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa ba'atha ma'ahu bi tamaraat mu joxaale ko ay tàndarma ay doomi tàndarma waaw fa qaal nee na bi ma dikkalee yonent bi alayhi salaam man ki nga xam ne mooy euh, Seydina Anas lii nag boo koy wax ne ba Seydina Abu Talha nekk yonent bi alayhi salaatu wa salaam nettali ko doon mu ñaanal euh, fi mu ëmbee euh, comme normal ay mois ay neuf mois jàpp yooyu ba ni muy amee doom voilà après bi loolu amee. ci la Seyna Abu Talha ne Seyna Anas bi bi doom bi doom ji juddoo bi Sayyidatu Ummu Sulaym daal di wasi ne mën na ko jëlal doom ji jox ko ay tàndarma nga yóbbu ko Yonent bi alayhi salaatu salaam liir bi nee ne amaahu shay ne ndax indaale nga dara qaala na'am tamaraat ma ne ko waaw ay tàndarma doomi tàndarma fa axadaha fa axadaha an-nabi nee na Yonent bi alayhi salaam euh, daal di ciy jël ay doom fa axadaha mu daal di jël doomi tàndarma yooyee fa madaghaha ko mooy mu yëy ko thumma akhadaha min fii ginnaaw gi mu dal di koy jël ci gémmiñ gi hmm? fa ja'alaha fii fii sabiy mu daal di koy jël daal di koy def ci gémmiñu gone gi thumma hannaka loolu mooy al tahnik mooy le fait bu gone gi juddoo liir bi ñu jël lu am suukar li ci gën nag mooy tàndarma daal di koy yëy nit ku sell ku baax koo xam ne yaakaar nañ ci moom a yiw mu def ko loolu lépp lii lañ ko jële parce que yonent bi loolu mooy sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam saxaaba yi ku ci ma a am doom ci saa nga koy yóbbul yonent bi alayhi salaatu salaam moo koy li njëkk a dugg ci biiram mooy tiflitu yonent bi alayhi salaatu salaam wal iyaazu billaah gis nga ñooñu soxla nga ñoom ñun ñun sa taama maa naa say ne asara wa suriya voilà ñoom loolu la ñu njëkk bu ko defee yonent waaye sa saam yëy tàndarma ji bam nooy net mu dindi ko daal ko ci defal ci gémmiñu xale bi loolu moom lay njëkk a macc moom mooy njëkk dugg ci biiram lool <laughs> la ilaha illallah <laughs> mu ne fa madara thumma akhadha min fiihi fa ja'ala fi fii sabi thumma hannakahu waaw defal ko ko ci biir wa sammaahu ba pare mu tudde ko abdallah tudde doom ji abdallah waaw eh, mu ne muttafaqun alayhi hadith bii de al imaamu al Buxaari al imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhima daal dinañ koy solo na ko noonu seen sëriñ al imaamu Ahmad xam al Majd ibn Taymiya al Majd ibn Taymiya al imaam ibn Taymiya mooy dégg kooku la ma ne noonu kii al Majd ibn Taymiya maamu maamu maamu euh, kii imaam Ibn Taymiyya bi bu siiw bi nga xam noonu di wax noonu maamam ngandum boroom xam-xam la woon ci nekk référence ci Hanbali yi euh, imaam Ibn Taymiyya ah moom itam Hanbali la waaye maam ji euh, kii la woon ngandum référence la woon ci al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi moom euh, al-Majd ibnu Taymiyya moomu euh, soreewul woon ak al imaamu Nawawi noonu rahimahu rahmatullah alayhima ndax moom mu ngi juddu la cinq cent quatre-vingt-dix muy al-Majd ibnu Taymiyya ah léegi moom moom da doon wax ne moom euh, ci téereem bi parce que bon al imam am nga al euh, kii nu mu tudd euh, al imam an-Nawawi foog naa waxoon nañ ko 631 la juddu hein kii al Majd moom 590 la juddu ci ci Sham hein rahmatullahi alayhima moom ci hein téereem bi da wax ne moom bu waxee bu kii bu defe bu waxee ne euh, muttafaqun alayhi mu ngi ci jublu imaamu Ahmad xadiis boo xam ne al imaamu Ahmad moo ko soloo ak al imaamu Buxaari ak al imaamu Muslim moom loolu lay tuddee muttafaqun alayhi ci muntaqal mun al muntaqa fi ahadith ahkam muy munta ah, boroom Naylul Awtaar al imaam ash-Shawkaani eh, moom loolu mu doon wax waaye boroom xam-xam yi ñeneen ñi moom liñ jàpp muttafaqun alayhi mooy comme li imaamu Nawawi waxoon bi muy tàmbali ne bu wonee muttafaqun alayhi mooy loo xam ne imaamul Buxaari ak al imaamu Muslim rahmatullahi alayhima ñoom ñoo ci ànd solo hadith bi nag daa remplir bu ñëpp ndax bu dee bu dee waxu imaam Ibn al-Majd du dox na jàll na parce que imaamu Ahmad moom moo ko solo ak yi nga al-Bukhari ak beneen al imaam Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhima kon mu ngi noonu voilà kon mu ne muttafaqun alayhi sauf que fii imaamul Buxaari imaam euh, an-Nawawi waxoon na bu ma nee muttafaqun alayhi ki ma ci jublu li ma ci jublu mooy al imaamul Buxaari ak al imaamu Muslim al-Hajjaaj kon mu ngi noonu ah léegi xadiis bi la tuuti des naa lii des sax moo ëpp liñ jàll gis nga li ñu liir la kon wax nañ ne kon ñu ko solo. bala ñuy ñëw wa fii riwaaya ñu taxaw tuuti ci wàllu fiqh bi tuuti njàngat tuuti ci côté bii nii nga xam ne dana yonent waaye saa saa al imaamu anas nee na doo baayam di doom di juddoo dana ko jëlal liir bi nga yóbbu ko yonent waaye saa saa jox koy doomu tàmbar ma wax nañ la ci sànq que loolu sunna la nit ki bu amee doom alhamdulilah nga ne boo man aw ma ko ma ko yóbbu fii bu dee tugal na fii ci France wala Italie gi hôpital bi day nekk foofu ci clinique bi wala yu nga ne bu boobaa da ngay xool koo xam ne xame nañ ko ak cellateeku diine xam-xam ci dëkk bi boo ko mënee yëgal mu mën a teew après ngir defal lool gone ñi ci biir hôpital bi moo gën waaw loolu nag dàqonte wala bàyyi ji moom ci boppam nekk ki nga xam ne moom la xam ne diine te moom moom kii moom mu def ko tamit voilà waaye yow bu dee nag naan ci moo xam naa ne man moom yooyu kii yu ma ko bu boobaa loolu mën na koo def muy loolu lañ naan tahnik bokk na ci yi nga xam ne dañ ko sopp ci sunna la ci wàllu koo xam ne dafa dafa dafa liir bi bu juddoo waaye fii hadith bi lan la wax Seydina Anas nee na dafa judd rek sama baay jiite Abu Talha ne naa ko yóbbu yonent bay saasaam jox koy tàmbar ma yonent bay saasaam defal ko ko defal ko tahnik kon loolu ci sunna yi la jàppaleen ab liir bu juddoo bokk na ci yiñ koy defal mooy tahnik yëy tàndarma koo xam ne mais à condition que tamit kooku feebarul ndax bu dee boroom xam-xam bi dafa feebar feebar boo xam ne day wàllaate jamono jooju te ci euh, man na jaar ci salive bi kooku li gën mooy mu ba mu woowu moom bu mu ko def parce que la darara wala dirar nañ seet keneen mu fexe ko def léegi nag mu des mu ne wa sammaahu abdallah mu tuddee xal liir bi abdallah nga ne waaw ooy problème ma ne déggoo li mu wax dafa juddu mu jox ko mu yóbbu ko ca ren tubaab saa saa mu defal ko ci saa si la ko tuddee jox ko turam ne kii Abdallah la tudd xaarul set sept jours de nga ne mais tiens xam nga loolu sept lu wax si si mais ren saa saa moo ko def ah, waaw yeneen ci daal di saa saa ci boppam moo ko tuddee ci bés bi xale bi juddoo tudde ko bismillah euh, Abdallah waaw. bala ñuy ñëw foofu mooy ne bu dee da am kilifa koo xam ne wala boroom xam-xam boo xam ne doy na la ci lépp te doyloo nga ko moom mu dundal la sa doom même bu dee tur la boo xamul mais xam na la fi ñu ko gërëm loolu yi dara newu ci waaw parce que yonent may saab saab est-ce que daa laaj anas sëy naa anas ne ko demal laaj Abu Talha la ko bëgg a tudde déedéet moom moo ko defal yonent way sa sam parce que mooy bàyyi ñëpp képp koo xam ne rek taxaw nga taxawaayam man ngaa def loolu mais à condition fi nga koy defal nga xam ne noonu na meew loo ci def dina ko gërëm waaye léegi nii yoboo yooyu moom sa waay <laughs> ngay concerté wu ko fi kii gaay yow ah. man ko bëggoon tuddal diw diw waaw moo tax yooyu léegi woo laa yow <laughs> voilà léegi nag beneen affaire bi ma naroon na ñëw mooy beneen affaire bi ma naroon a ñëw mooy da koo tudde ci bés bi la ko tudde doom la tudde doom ji ne nii la tudd kon ana sept jours yi yi nga xam ne yonentu ay saasaam ci boppam ci hadiisu Samura al-Hasan al-Basri an Samura an comme ni nee ci sunan yi ne xale bi dañ koy tudde bésub septième jour bi ah ci lañ koy wat ah ba pare daal di koy dindil yi nga xam ne ay lor la ay ak ay takk la ba pare ñu tuddee ko way sàmma dañ naan la te hadith yi nee nañ Seydina al-Hasan ak Seydina al-Husayn yeneen ci wàllu saa moo leen tuddee li nga xamante ni mooy septième jour bi boo yoo àqu ba pare mu daal di koy ren ren di leen xar waaw léegi léegi loolu noonu waa nan nga koy déggee hadith bi ñu ne la loolu. en fait lenn la mooy ne ñaari possibilité yépp a mën a nekk ku am doom man nga koo tudd ci bés bi mooy jox ko tur ci bés bi wala nga xaar ba septième jour nga def loolu nag ku mel ne al imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alayhi al-Fath mu ngi doon wax naan yeneen saa yi saa fii boo gisee kii nii moom mu tudd ko ci saa si amaana parce que Abu Talha day mel ni moom. pare mooy waajalul woon ngir rendil ko xar moo ku mel noonu mën nañ ko tudd ci bés bi bu dee koo war a rendil xar nag mën nga xaar septième jour waaye loolu yaxtaaju fi euh, loolu amaana daal loolu la al imam waaye euh, amaana mbir mi mooy choix la parce que Abu Talha amul dara luy wane sa Abu Talha bokkul woon ci ñàkki waa Lamsaar yi déedéet bokkul woon ci way ñàkki waa Lamsaar yi te amul dara loo xam ne luy wane ne moom warul bëgg ko bëgg ko woon a rendil xar non ak lan mooy wane ne rendilu ko xar sunna boobu man boobu amoo talxa nan lay kiiwee du ko defal doomam waaw. déedéet dañuy yore tubaab saa saam Seydina Anas la jox doom ji ne ko yóbbul ko yore tubaab saa saam mu andil ko saa si ah. la bés bi ñu juddoo nañu liñ leen indi yonent tudd leen ci ci bés bi kon nag bu boobaa loo ci jànge képp koo dégg mu naan la walla ah c'est quoi ça xoolal ñii ay tubaab lañu léegi quoi ah yow yaa ngi nekk Sénégal xam yow premièrement jàngoo wala nga nekk fii ci Tugal France wala Canada wala euh, Belgique keke mais jàngoo nga foog ne comme que tradition bi nga xam yow mooy septième jour nga laaj jiw mu naan leen wala mu naan man de am naa doom démb nii la tudd gars yi jàpp ne waa non mais c'est quoi c'est quoi ça yow kii nu muy amee doom di ko tudd te man daal gaa yi gaa yi gëmatuñ dara alors que yow yaa xawul ah, li dina simple mooy nga laaj mais laajal neel lan nee ko waa diw man de li nga li nga kii jaaxal na ma de ah mais sa doom bi tudd nga koo pare nga ne kañ démb la judd nga waaw léegi nga laaj ko mais loolu lool euh, fu mu tegu man ma foogoon ne septième jour la tudd léegi kooku bu dee xam na moom dinaa la leeral bu dee nag moom dañ ko koo defal ba xamul. wala boobu daa ñëw ñu ne fii hôpitaux yi voilà nga daje koo xam ne ci hôpitaux yi mu ne la boo amee doom nan la tudd nga jox ko tur bi après nga ñëw di ko nëbb ngir gaa yi koy seet si buñ ko gis ngir nga xaar septième jour ba pare jàpp ne fii mu ne sax le fait que tur bi nga contrainte nga koy defe quoi doo nekk à l'aise da nga ni dañu ci ñett parce que tubaab bi waaye il faut ñu déclarer ko te ana tur bi balaa ñaata jour wala yooyu te yooyu ay wax kese léegi nga nekk ci xat-xat boobu boo xamoon sunna doo nekk ci xat-xat man defuma ko parce que tubaab bee ma ne je déclare doom ji dañ koy déclarer à la mairie ay wana la tudd ak yooyu ban heure ji non je le fais parce que Yonent bi alayhi salaatu salaam tudd doom joo xamante ni ay doom yoo xam ne bi ñu juddoo la leen tudde doomu Abdallah bi thumma hannaka Abdallah ko Abdallah kon nag waaw daa barki daa bari man gis naa ci kaa boo xam ne gaa waaju dëgër fit ne moom jàngalekat ndax waajee benn waaye moo ko nekk ah. leen <laughs> voilà moom mu am doom tudde ko euh, ci jour bi euh, muy wax benn ku naan xaw ma soi-disant Serigne de Sénégal ah ñëw di dugg lool lool baaxul lii kiiwul ma ne ko mu wax ma ko ma ne ko kooku euh, au minimum daa war a laaj ku ko ne baaxul ma fa xadiis bii laa ko waxoon waaye au téléphone ne ko hadis bii de mu ngi sax imaamul Buxaari sax imaam Muslim boo bëggee mën ngaa dem nga vérifier te boo vérifier yéen ko ko moom moom dafa jaaxle ba naan mais subhaanallah mais gars yi lan moo tax bu ñu xamul duñu laaj ma ne ko mais gars yi dëgëru fi pour ñoom ñoo gën a xam ñépp jànguñu defuñ dara ba ta lu leen gis ku mel noonu lu la yéem day day gaaw lu la yéem day gaaw parce que jàpp nañ ne ñoo xam sharia bi te xamuñu dara. parce que juddoo fii walla di wóole doomu sëriñ ak yu mel noonu ñu nekk ci di mbubboo sëriñ googee te xam-xam di new fii lépp loo xam ne traditionnellement doonu ñoon ko gis ñu jàpp ne lii ko def ñu ne la ñuy baaxul alors que teguñu ko fekk mën na ko mais daayo man kay affaire bi leer na hadith bi moom sax imaamul Bukhari sax imaam Muslim coow li kay jaru ko wax ko hadith bi xamu ko moom léegi nga war ko ko xam voilà bala nga ay nit ki yooyu loolu loolu kenn du ko def ay kenn du ko def yow yaay taxaw di wax loo xamante ne xamoo ci dara waaw kon nag mu ngi noonu mooy nit da ngay prudent loo xamul mu jaaxal la sax ndax waxu nit ku nekk day xam lépp sariya bi déedéet man nga nekk ku mat après nga gis loo xam ne masala moo xam ne sorewul mais yow yaa koy door a gis mu jaaxal la mais da ngay prudent moo la boo xam-xam day teey la teey fastalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun laaj leen ñi nga xam ne borom bi ñoom la may xam-xamu dhikru alquran dañuy tudd seen borom saa su ne ak xadiis bu xamu ngeen ñoom dinañ leen leeral bu dee kooku mënu la leeral dina moom au moins ak ragalu yàlla am dina la ne seetal la keneen koo xam ne moom dina ko man voilà koo xam ne moom dina ko man kon nag loolu moo gën a teey kon insha allahu taala